loolu suñu namdi saa la korondam oye moom saa si nekk la war a toog ci ñaan aw xam suñu ko juróom wax ci sonaak juróom ñeent fukk ay atam ci kaafeer makiyatul moom ko de makkale bismillahi sosan wax sama ci ci suñu góor rahmaani ko daal xewal mi daal ñëpp jaar ñu yàlla yi ko daal xewal ñu daal jaraata saa siin saa siin laa yàlla mooy ñu xam ne muraad yi sëriñ moom misaal ci saa siin de arab ñi nga xam ne ñoo nekk ci bokk saari ay boot lañuy tamit ci téere bi rek boot yi mënuñu ko firi daa la muraad yi moo yor ci liñ wax waaye suñ ko tudd dañuy danga ci cosaan wa yëpp ci firim daat bala bopp tam def waxoon na taa fii miin démb fii mu ne taa fii démb ñetti arab la tey ñaar la mu ne tilka yooyu la aaya ayatul qur'an aaya alquran wa kitaabin téere mu biir mu dee aji jibbe dafay feeñal dëgg mu tudd

ne ko loolu xaw ma ñu fàtte dañu leen leen ko teel de vraiment jaaxaloon ba ba di jëlee leen ay at naa ay taal de suñu mu teel ba nit ñi way gaa xaaral ñu wax ne ah laaj la ci yoon njabal la mu mu mu yaa ji ñu ne mu baax la nekk ci yow yaa ñu xam ne njabal lay xam la ñëw na ci njabal bu mag ñu ngi leen di am njabal la wa jaaxle ñu ne ci jaaxle saa jëlee wa teel xelal laa ko ñu mu wóor na ko xam nga xam nga ay bakkan xam ne benn benn ci yàlla la jógee waaye rek rek ñu ngi ko gis dëgg rek ñu nekk ñu gis dëgg moom saa yu ñu ko tax a dëggal. buñ doon ci tool waxu bi woon ak gis dëgg yi kon pour que dafa nekk moom am na dafa am na benn daan ba mu ci moom ñu war a jàppale. laa leen gën a mën keroog nag ñu ngi jàll ko rek wala ko daal di naan suñ leen joxoon daal ko daal ko vraiment vraiment man xam-xam. yàlla joxoon yéen a jàll daaw rek. am solo Souleymane itam yàlla jox na ko xam-xam de Souleymane àndam naa woon na ko ndax moom lañ jàngaloon rafu bu ci tool ñëwal tey bu ñu doon yéen dugub bu ñu mooy rek bu ci tool bi di ko jaay di jaay di ñëw gannaaw boo xamee dafa daa def bu guddee muy rab di wër ñu daal seen seen seen bopp bi ñu xam ñu toggee def benn benn ci ñun daal lu ko dee mu ne ko seen bopp bi ñu xam mu ne ko bopp bi rek baax na lool bu fekkoon ci nga xam lay def waaye ci des mois rek lañ dundee bu ñëwee yàlla nekk na ci ñu dundee yàlla daal di ko xamal ne daal mu ci kaw boobu xam-xam la boo xam ne yàlla ko xamal buñ def ñu rek daanaka suñu ko askan bi wax na ma Adama def naa Adama yàlla ko xamal ci biir moo tax mu am ci biir ak malaaka yi am sidaaqa daaw la am yàlla xamal na ko fa nga nga bokk moo tax mu mu am biir ak àddina Suleymaan ange daaw la am yàlla xamal na ko fa nga nga bokk moo tax mu mu am biir ak àddina Suleymaan ange dana wax ne ñu ne xool ñu naan ci kàttan yàlla xamal na ko waxu gannaaw dana jafe jox bi waaw ak ngóor a jox bi moom ak ñoom di ko def bëtëm yëpp ko wàllam naa mun taal yi laa am ci yàlla xamal na ko ci ñu jël moom ñu tra ñoom yàlla insa wala di ñu daawa ci ma ba yàlla xamal na ko tawre waaw am te karamaan waaw di yëpp ku feebar ak di xam yàlla wax na waa ànd ak maam ñu nekk naa leen noonu yàlla xamal na ko xam-xamu bi àndatu moo tax moom daal di wutee di Moussa ak ñoom Ba wala ñoom Nour yeneen yàlla moom nag mu xamal ko alquran ak sariyaatu waaw loolu damaa leen fekk mu mu am jaam ram yi ñu nekk booy jëfee wala ñu jëfee ko yàlla ñoom ñaar ñi yàlla lañ jàngal boppam ku ci nekk am na xam-xam xam-xam ba ci leen ko gërëm

ñëpp ñu jox pour rek jox lool. ñoom ñoo xamoon benn boole leen ko xamoon ne lii de ñëpp dañu leen di boole mën nga leen ñëw ci toppatoo maanaam. lépp loo xam ne yàlla mayoon na ko yéen ci jëfee ci karaama may na ko fekk yéen su laajoo ko lan waroon na leen ko di gëm yàlla nag waaye dana gëm yàlla dafa war a xeetu yi ñu yëngu ci woo ji tubaab yooyu américain yi yëngu ci yëngu yëpp ci ummatu daawat lañ bokk yëngu ci woon yëpp ummatu bi jaare dinañ mooy ñu gëm yàlla soo boole boole mu sànni nag lépp lu yàlla tàggat wala nit ñi tàggat nañ ko tàggat nañ daawat la yëngu ñun tàggat nañ ko ñun ñu waa kenn ku bëri tàggat nañ Souleymane Ngaw sababu ñu ko tànn léegi ñu doon ñëw ñu tukki léegi nag loolu dafa war a yokk gëm yàlla ci ñun ñëpp gëm yàlla waaye ñu ne yàlla dañoo doon def seen ñu gëm yàlla seen gëm yàlla dañoo doon awal yàlla dafa ko ne saa see mën tax a gis yàlla ñu doon ñu ci jubloo mboole ci saa see yëpp seen ci yàlla ci gën a màgg te yàlla wax na nga war a war a doo laxaan doo dina doo jaamu yooyu yëpp dañu demee ba suñu seen yàlla ba jëloon ak gannaaw safara ñu def leen daal ñu dem yëpp daal boole saa bi moom la jubloo kenn yàlla jubal daal su ko soobee yàlla ñu jubal. attaque bi daal taw bañ ci caa bañ loo ko war a war a dem ndemli teewul xarala nga def yàlla jëloon vraiment mu ngi tukkee xaral boobu mboolem xaral bi yëpp di ko jëlee ginnaaw diggante saa yu bëgg saa am ñu am lu fa gën a xaraloo. xaaral ma xam ne moom la ñu aw xoolal ndam te mooy buuru xoolal ndam ya te seen na xale bu leen am dañu leen fekk ñu ñëw mu ne yaa yaa ñu ñu ñu xoolal ndam yi bu loo xoolal leen ma xaaj na suñu seen dëkk waaye leen laa ci man nag mu dama leen bu leen am bu leen am ñu ñu ñu ñu ñu woon te ñoom daa xoolal na xam suñu rek wax na ko te boobu Souleymane xoolal na leen ñetti ñun yéen a jaar Souleymane di ko wax xoolal ndam de ci ñetti ñun mu daal di taxaw ñëw xare ko parce que ba sama tam muy waaye itam moom ay yore yore moom itam moom xaw naa yore xam nga moom yeneen saa la Souleymane day jàpp ko ndax li ko doon di wax rek dañ koy gën a bëgg ñetti mu taxaw loo xare ñu taxaw mu dox bàyyi ci ñax la xam nga ne ko yow li tax nga naan xaw ma ñu dugg leen ci seen kër mu leen Souleymane dama xare ah dégg nga li ma gis rek moom la soxla ma ne duñ ko xam te man sax dama li nga jublu jublu woo ko dama seen bëgg yi mu dem ba loolu wàññiwul dara waaye ñu gis tam bu rëy àdduna bi seen xol yi àññi ci te seen lépp yàlla wàññi ko loolu boobu dama sax laa jublu kon donc boobu ñu mel ni nga xam ne ci mel ni nga xam ne dañuy demal lenn ci la ko waxaala sama xam bi borom sama aw seen yi yàlla lay xéwal maa ko doon mos a doon ñëwaat dafa teew a def ci teew bi nga xam ne anam dafa teew dafa amee islam wala wala de ak ñaar yoo ci tool waa naa mën a ak mooy lu ko tawee mu ngi ñëw tool ba ak oom dafa gërëm ko waa te ñu ngi yàlla nga xam ne waa te amati ko jéem a ne sax yaa bari ci jàmm saa yi ñu ngi ñu def yàlla jaara sa leen am ci ci jaara su leen baax ci barab ñu sampal ko ñun barab boobu mu toog waaw ci ci yëpp dañuy daal di xam ne ñu ñëw dañuy soxla ci ko waaw waaw leen waaw jokkale seen i mbëgg moo doon nekk ci bergeneem ci kii ba doon xel mu des nag gis ah boo xam ne place boo xam ne ci kii ba nekkoon nekku ko wala sax dafa toog ne ne nekku tey dañ demoon ah, ba ci nga xam ne mooy wute mu bàyyi bëreem bëreem mu mu nemmeeku ko ni mu ko nemmeekoo mooy ci kii dañ ko wala

mooy saba yi ci réewam jigéen a ko moom mooy def kuy soor woo ci fexeel na ko muy kuy seen ci lépp la mu ñaar de lépp lu buur soxla ñaar dina yàlla jox na ko bëccëg ci jumtukaay bi ndax ñu wala ñu ne la ba xartu xaras xartu ñu bu dee ci màgg moom bëccëg am na xaras bu rëy xarasam nga juróom ñett fukki xasam loolu lan ñu tëdd juróom ñett fukki xabroom yaayam ñeent fukk guddaayam ci kaw ñett fukk def ci suuf ak xaalis ñu def ko ñu dollars yi ak kooku mu xonk ak soxla jënd wax ba ak sumu tànk daal ba mu mu mu yaa ko mu xonk la ak soxla jënd wax ba juróom ñaari néeg da ngay dugg ci néeg tëj dugg ci beneen tëj dugg ci néeg tëj ba mu juróom ñaari néeg def ko ba ci xarafam googu nga xam ne moom lañ doon ñëloon. defal boobu lañ jot moom bal bi ba jot waaw fekk naa kaw xaw ma ñu def jot loolu ñu si jooni def si ñaar jël. ñun de laaj la yàlla. fekk naa ko nag moom dëkk yi amul yàlla xanaa ko dem day jaamu jël ko day jaamu. kon sooy yàlla ba tolloo loolu nga dem ba ca ba ñaama doon jot seen yële. parce que doon toog seen leer. xam nga ni ñu ngi ci yoon bi. foofu ñoom laaj la doon dugg ñu ne. allah si doo si jënd li laay mi nga xam ne yow dina mu génne ak xaw a doxee teew ci sama laaj bi asmaan bi juróom yàlla wala suñu juróom yàlla rek fekk na dëgg-dëgg yàlla rek dañu war a si bëgg moom ñu am kàttanu lay mooy génne doxee teew ci asamaan ak suuf. waaye am na mu am maa wala dañuy nëbbu waaye dina am sama nit a ñëw ko rek meloon na yàlla yaa ngi meloon kàttan ak am-am kàttanam ci lay génne lépp doxee teew muy génne ci asamaan. waaye su taw lan moo rafet ak suuf daal gàncax gi te xam na itam lépp lu nëbbu mooy li ci wax mu ne ci bët xolam ak lépp lu fee xam nga kooku xam-xamam jot na kàttanam jot na ñu ngi dëppoo rabbul masjidil haram wa ma baynahuma la Musa waxoon ak la Ibrahima waxoon Namrud rabbi rabbi yuhyi wa yumit waaw koy dundal ba muy rey ak yaay ñu ngi tënk ñaar macha allah baati jaaram ñoom maa ngi leen kattan bi léegi ñu nawet dana la yàlla mi nga xam ne moo am kattan lu ma doon ak xam-xam boobu wala dara ba te fan yii tamit di ko jàng allah yàlla naa yaa jël bu muy jàng ci dëgg yàlla mbay moom rabu naa fi muy borom ala si ñu gëlaat ñu màgg rek wala xam ne yoo xam ne loolu nag dafa gis naa ba te fan yii bu am ñaari jëkkër yi. Suleymaan ne nii la mel nii la mel nii la mel xaaral Suleymaan dana ko dana ko seet dafa dafa wax ku am na yéen ñëw gars yi dana coow nar mu ne ko dana mat sa wax li nga xam ne wax dëgg la am de daal di ne ko wane ndox mi mu daal di wane ndox ma waaw dina daal di tëdda waaw kenn ndox ma daal di bëgg ñu naan dem naan ne daal di jàpp julli ba jullee ba nag yéen yàlla Suleymaan bind lettre bi bu kenn ci jaamu yàlla Suleymaan mu daal di jëm ci dëkk buur bismillahir rahmanir rahim salaamaaleykum salaamaaleykum daal. béykat bi wax salaamaaleykum. salaamu julli julli rek koy dagoo. waaye boo bëggee waaw julli baax na salaamu julli rek la tudd julli. donc salaamaaleykum salaamaaleykum daal. moo tax ñu ne ñu julli julli ci def salaamaaleykum salaamaaleykum daal. waaw ñu jël réew. béykat rek lañ ko war a. danaa doon nag. waaw mu mu tëj que ne. amaa baalu salaam salaam wa rahmatulah. ne ko bul wéylu. ñëwal jébbalu si nag loolu laa la sant daal di kaa kàttalee xaroon sant ko jaaroon ba jox ko wut da ko ci sant man di ci taal bi ba taxal non asaa yi dafa am tey fan yu bëri yi dem ci ñoom bu la fexe bu dee fa bi wala ne fan yu ma ko jot te fa ñu bëri su ma taw rek parce que dëgg la am nga ni dee fan suuf si atal maa taxee ñoo xam ne ñu delloo ci waaw loolu dem fan yu yàgg ak ñoom ba xam lu ñuy wax bu mu daal di naaw gaaw daal di dem dëkk ba tey daldi ko sànni leeral ba yéen nu mu ko mën a sànni leeral ba mooy ba xëy na dem bi ñu ko ko waxaloon nga xam ne ci aarasam boobu ñu doon ñaanal ñett waccal nañ ko ci palanteer boo xam ne ñuy jubloo bu jant bi fenke nga xam ne bu jant bi fenke rek ba jañeer yi dugg ci palanteer boobu mu xam ne jant fenk na mu daldi ci jógal jant bi te palanteer boobu la ñu dafa jaar ba sànni bi xëy sa leeral ba mu ñaraw rek ba nga xam ne ñu sa leeral ba xaalis mu wax moom ba xëy kon kii daal di dajale na nguur way tegi nguuram la. dina yaa yaa mbarew yi yéen mbooloo mi. indi yéen ak amaan. pour que yéen fan yéen a. su dee jëm ci maanaam ci kawam ba tax a kër yi mu dugg ci kër kàttan rek. man de sànni nañ ma lettre boo xam ne. ñu ko kàttan mu bàyyi ko ci kaw rek daal di gis ma ko. ñëwoon naka moom ñu Souleymane su jëlee ci Souleymane. waaye ñëwoon naka li ñu lambam. bismillahir rahmanir rahim. allah taala bu leen rëyu. alayhi salaam. waaw soo ñu dikkee de ñoom ñu ngi leen di wéy di jébal leen loolu Souleymane bind. nee naa dem jëmul ji ci moom la. xaaral mu wax moom ba ma daw. ay eh, yéen mbooloo mi. waxtaan wi ubbi leen ma. waxtaan wi ji ma fi am li bind sama. mu ne ma lu ngeen ma digal. lan a def ci lettre maa ngi tudd nekk ci man. ah tey atal yaa ngi dogal. am na nit. ah parce que sa yéen a ngi doon ba te man du ma dogal dara lu may doon xam ne d'accord ngeen xaaral ñu ne ko noonu muy uuloo wëcc borom yi kattan lañ uuloo baatin te woon ay xare te di wute ay fas wala mu ngi ñu tey ci jëm ci yow kon suñu seetal maa daa tàmbali yow da nga digal ñu bëre ñu ne ko ñun am nañ doole jox am nañ ñun benn buur mënuñu ko am nañ ay xare yoo xam ne kenn mënuñu ko ñu leen loolu bëgg rek ñu daal di ko def ci Souleymane moomu rek xewal ñu leen ñu daal di demaral ko xaaral mu wax mu sant leen mooy buur Salim mu ne leen dinañ mën a sonal rek buur yaa taxaw ne xarax nañu xaree sa ndëkk ak sa doole ñu yàq ko rek. waaye buur bu duggee ci réew ndax kay rafal wa jaaroo sa ñu jël aan sa baari a waaye seen ñañam ak ndëkam yi way torox buur bu wàcc ci réew dafay safaan la nga xam ne moom la ko fekkoon de dafa rafal dëkk ba ñàkk doon ñu jëlee suuf ñàkk doon suuf jëlee ko ba taxaari jëf ak kenn jëf jëf jëf jëf la ñuy def te foofu bu ngeen sàgganee Souleymane ñu wàcc ci loolu la ñuy def rek waaye ñu ne man mu dina suñu aji yéen dama leen jëm ci ñoom de addiya duñ ci addiya na ngeen bàyyi daal ba yéen nekk addiya ba naa fi suñu aji seet la ma fi ma ci lan yàlla ñoo lay delloo ak mu ko dama ko yónnee addiya su ma ko yónnee addiya ja boo boo boo soo yéen ñoom demee ba gis danaa xam su dee su ma ngoo addiya ji ma xam ne buur ba dina rek la buur ba dina moom mënu maa ko bu dee bu rajo yooyu ma xeex ak moom xam naa ne man maa ko mën su fekkee ne nii bañ naa ak yéen ñi ma xam ne yéen a ngi yàlla bëre bu dee yéen a ngi yàlla bëre mënu maa la waaw naa ci bëjanteeg moom rek ay jigéen indi juróom téeméeri xale yu góor dogal leen yére jigéen takkal leen yére takkaay jigéen ñoom mu faral leen yére góor jox leen gànnaay wéyal de pour mu jox leen juróomi téeméeri jàmbale yu wut ak njëkkal wut loo xam ne ci jaay lañ ko liggéey ak nit ka ak handal jox ko itam benn tëmb boo xam ne tëmb wut la boo xam ne dëndaguñ ko ak beneen tëmb boo xam ne bëri nañ ko waaye naka buñ ko defee mënu ko wàll. ñaata ñuy demee. te sooy Souleymane gisee xam ne góor ñi ci jigéen ñi te bañ a nangoo ak yéegi te mën a bënn dëmb bii nga xam ne bënn buñ ko mën a nax mën a nax kàr bi nga xam ne nafa buñ ko rek ma xam ne yeneen daf yàlla la rek ndaw ya daal di jóg bu dul daal di naaw nga wax ko Souleymane xaar Souleymane daal di da ngay jigéen yëpp nga leen defal leen ko ba buru ci yoon wi ñu dikkee juróom-ñeent sax sax ci yoonu yaman yeneen ma ci defal ko boo xam ne wurusu wurusu burra yaa ko def daba jëtu ndax bar rek ngeen koy xool léegi su ne dañuy taxawal xam boo xam ne juróom-ñeent sax sax fépp wurusu ngelaw su ne dañuy taxawal xam boo xam ne juróom-ñeent sax sax fépp wurusu ngelaw mu ne rëbb leen nag rab yu rafet yi ci jiw yëpp leen yeew leen ci boori pompe ñu nekk ay yëpp balaa ndaw ndaw ndaw si ziar ñu def loolu yëpp mu wëcce mu ne wëcce leen saaba yi ñu dumbaat ñu ñu ñu ñu dajal ci kaw pom bi ba ndaw ñu ñëwee gis pom bu ñu jaaxle ñu leen fàtte leen pom rek la ak seen dembale yi ñu ñaanoon doon ko yem ñu jaaxle leen ci pom bu kooku moom jën jën jëne ko wax na kàlla yeneen jinne dañu leen a def sax yeneen jinne dañoo wàcce ay ay pas-pas yoo xam ne ma nga dem jëmbale yee ñaare dañu leen di phrase la ñu teg ci seen jëmbale yee ñam te ñu ne ñun suñu yóbboo ñu daal ñu wax ne fii lañu ko faj bu far ba ci bàyyi ñu daal di ñëw yeneen bi yàlla Souleymane ne indi leen ndox xale yu tamit ba xale yu tamit góor ñi ñoo fa yore jigéen jigéen ñi fa yore góor góor ak jigéen ci sëlmu rek nga leen di xamee xale bu góor buy sëlmu waxee rek ci kanamam la jëmale xale bu jigéen buy sëlmu waxee daf koy dem ñu jël loxo ba jëlee góor ña daal di waxee ku waxee yóbbu ci sa kanam te ñoo fa yére jigéen ñi vraiment ne xaw leen ci ñu ñooy góor ñi waaw jigéen ña ak def ci loxo ba jëlee mu ne ñu jigéen rek ñu ngi taxaw fii mooy indi dëmb ba ñu ñëwoon ndax dana ko mën a bëndandee mu ne ana max max ñëw mu ne ko bënal ma tëmb bi léegi max daal di saf bën waaye bu ñu tëmb boor jëlee ca boor ba jëlee moo tax mu ne falama jaahum falama jaa ba dikkale yonent ba alhadee ja Suleymaan Suleymaan xaala mu wax moom yonent yàlla Suleymaan atumi doole ñu ak da ngeen tëmb ma bi maa leen ci jub alal ngeen ma yéen jël ba ma xaar yàlla la jox na ma ko yàlla ci yonent nguur xayma ñoo gën a a taxaw gën a ko jox leen rek ba tey ak yéen te faaw na da ngeen gën jaay yéen di ab yéen ndax seen ab yéen ñu ngeen di puukaree ak yéen jaayul ñu leen gën ci ñoom ba tey sax xarala ba. kon naaj yaa naan walaay dana mën ci leen di gunóor yi ci leen laaj ba la jël kàttan doom ñu leen jaay ci moom de yéen ngeen ko def na ko gannaaw takk xare waaw ñëw waaw parce que tomb léegi de wala loolu jàngoom dana mën ci leen ñu naan ci kër gi sobri ak la ban ñu ñu way toroxu ñoom faax na way toroxu rek ah loolu itam daal di delloo soo ko defee dajatul di jéem a joxe adiya soo nag néegam néeg ci gannaaw néeg ba juróom ñaari néeg mu tëj leen daal di tëj dafay dëkk ba dëkk ba yëpp daal di laxas nag ànd ak fukki junne ak buur buur bu nekk ay junne na ci gannaaw. ñëwee nañ dem fekk Souleymane rek ba ñëwee ba gis Souleymane nga xam ne fat sax rek moo tere fat si fàcc ci Souleymane xaaral wax nañ ci àll Souleymane yaa yaa ma yéen mbooloo ay kum kan ci yéen yaa ñu naa mu di gën a baax yaa di dàggoon ak barke bi daa xam naa yaa soo ñëwee dëkk bu ñu dikkee moom dañu leen di jëbalu ana kuy dem sama yi léegi xanu waaw jàngu naa dafa ba Ibrahima dëkk ci juróom-ñaari jéego yëpp yi dem léegi yàlla ko indi ma ko balaa bi xaaral xaaral yi ñu mbërëb ci ne xaaral yi ñu mbërëb ne di nekk ci ne ana man aati teg na ma di kër di ñoom xam daan ba xaw ma fekk bu may dugal ñu ma xam ne ci taxawaay dafa yaate yéen ci yàlla vraiment mu xëyee fay toog yaate ñu ñu bëgg ci jàngu wala yàlla ji ne ko man de boo xëyee toog ci xalaat bi yaate balaa mi ngay jot dinaa la ko indi way ñu daanaka man la xaw yu aji dëgër ba ay ci moom am nañ ku ñu la attan naa ko te am naa ko léegi ci mboolem ja te dañu nekk yëpp su ma jëlaat dara Souleymane bëgguma loolu lu gën a gaaw loolu laa bëgg. waaw wax dëgg yi caa xëy na daaw ak dina xelal moom xel moom xam-xam ñu naan ci taal bi ci teel a bëri te nga xam ne yàlla xamal na ko suñu yàlla ba nga xam ne moom la ñuy toppandi tool dañ koy jaam laaj yàlla yàlla daal di koy jox ci taxawaay. te mooy affaire yu nga ne ko ana man aati kër dama dikkee ci xam naa li nga ko def. dëkk bu gënoon rek jëm ci yow kàlla fu ko bëttalee affaire bi lu baax yaa ne ko may ñu ko léegi balaa ngaa xool xam vraiment xool rek xam suuf fekk naa jàng naa daa ngi teew ci kanamam. soppandiku la def ñàkkal ko fa mu nekkoon amal ko fi ñu fi ñu nekk. jamono teewul baax di fa doxal. vraiment daanaka ba mu gisee ba mu sax daal muy àgg daal di àndal ba mu am ba Souleymane xoolee rek gis dangu naa ñu teew ci kanamam. xaaral mu wax ne xaaral ko andi leen ñu fàttali ne daf leen nekk ci biir borom sama ñoom ñu wane ngir nangu nag sama ah suñu ndax dana ma sant sama kuram dana ma weer de mu ñor ñor ñu yàlla lool maanaam te ñun ñëpp daa ñu gënee yàlla rek yàlla daf may natt ba xam naa sant am dama yegg ba man sakkara ko sant nangu tey naa rek mu naka dana ma sant na fi ñu ne loolu ba man sakkara ko rek nangu tey naa gën a ko borom sama xale yi naa ci dee ndamu waa wani jëm tam tey mu naa ci waa xale dama def xaaral mu wax na ci rool ko filen laa ñor baax baax gàmmu naa nga fekk na yonent Yàlla Suleymaan ci may nañ ko ba soo ko gisee Sakandara nekk ci def ko jabar waaye bu ko def mukk mukk mukk dafa nekk kam kan ba mel ni mbaam te itam ay tànkam dafa mel ni tànki mbaam te itam dafa bëri kawar ba nga xam ne mu ngi mel ni jib jib këri bu yàgg yàgg daal bu sëy moom booba jinne yaa ngi ragal yonent Yàlla Sulaymaan bu sëyeeg Bilqiis buñ judee doom doom nga defe ne nii dafa indi jinne yi dafa aduna yow loolu lañ doon daw yonent Yàlla Sulaymaan nag bëgg na li wax ne dafa ñàkk xel mu ne fokk gana jàngu naa ngi yokk leen ci tuuti wàññi ci tuuti balaa ci man solo nu fer affaire bi ndax dina mu jub am dakko na am dina mu nekk mere bi ñu ne la yaay ñu ñu ma xam dina ko xamee déedé ñu fokk di jàngu naa ga tuuti wala ma jaa ba ci barke te wax ya ñaan fa ha ah, dafa naka ñu la àq ci jamonoy ba Souleymane ne ko fa jamonoy bi nga béy mbokk def ci sama yi ndax nii la mel xaaral mu wax ne te am na yow daanaka moom wu woo moom la mu ne leen fa mu ne fa mel ni moom la Souleymane daf koo niite leen su ko newoon ndax nii sa jamonoy bi daf koy wax moom la waaye daf koy ndax nii la sa jamonoy ba mel moom mu ne daanaka moom la ñu ne leen ne ko mu ñu leen ko mu daal di xam ne ci xel mu mag la am ñàkk xel dañ doon wax du dëgg. waxuñu Souleymane ne ko ne ko sa jàng naa leen nga bàyyi woon rek waxu dinaa joxe na maa leen ma xam-xam nañ xam daa di njëkkal foofu naa ko nekk mu suñu ñëwee déglu wasa daa tegoon na ko moom ndox bi maakaaroon da nekkoon tabu bi jaam ñu doon lay bi yàlla waaw fekk na ndox bi moom leneen la doon jaamu bi yàlla dinaa na kawam kaanu nekkoon na mu xamu suñu kaatu nañu jooyee de ñoo ko def Souleymane ne tabax leen ma ko am ko guddee boo xam ne ci weer rek ngeen koy liggéey ndax ngeen suuf ba waaw ba mu xóot ngeen seetal ko ndox napp ay jën def ca waaw ba noppi ngeen xaru ko ay ay ay ay ay seetu ba xam ne soo ko ci dafay mel ni ndox mi man man la seen jën yi doon mu ngi bëgg a seet tànkam yi ba dafa bëri kawar ak dafa mel ni tànk mbaram ñu dawa def ndax ñan ko dugg ci kawaram farata am ko ñu ne ko yëngal ci ko am ko ma ne dem sa ci vraiment foofu la nekk ba mu jógee gis def ñu man man rek waaw mu daal di wax ñaari teeram ak tànkam bala maa raadu ba mu gisee ba xaasi ba mu jokk ko lu jot lu muy la gëm dee ba ka dafa tëm wuññi am ba taa ci àll beeram rek mu daldi wax ay tànkam nag na nit bëgg a puus ci ndox xaaral wax Souleymane ne ko inna la naka moom sawum sawam soolam mu mara dund mu ne muy karaw mi xawaare rek ci budeel ci weer mu ne ko du ko rek du du def booy suur waaw ndax la moo xam ne dañ ko liggéey ci weer rek ci seetu xaaral mu wax moom ba tey ba naat ci ba ci yéenam ci àll Souleymane ñu ne bépp soxla moo rafet la ñu jëfandu ne rabbi nga borom sama indi naka man salam tooñ naa naf suñu bopp sama day jaamu ku dul yow waaw donc jëfandu na am Souleymane la Souleymane la rabbil alamin kay ak moom bu ñëwee de jëfandu naa ci yàlla xam nga Souleymane yéen a yàlla bi ah yéen a yàlla Souleymane daal di ko bëgg a takk nag def ko jëf bu fekk tànk yi ñu waxoon dara nekk ci waaye taw bi benn bi taw nag moom am na. bu wax ñu ngi ko defal noora ñoo ko defal noora watukaay yi nga xam ne dimba dimba ñu daal di ko wat ba mu set. yéen a jëloon vraiment daal di taxaw ci. parce que mbëggee bu rëy bañ ko ci soxla yi weer wu nekk mu dem jaar ñu ko. am fa ñetti fan. nguurab Bilqiis jeex na nguurab Suleymaan jeex Suleymaan moom naa dina tabax fukki at ak juróom fukki at ak ñett rek la mu dee ba maanaam juróom fukki at ak ñett Daaru Suleymaan te ba fees na am nañ doom mu tuddee ko Daawuda waaye dafa denc ndaw yi moo tax li jinne yi doon ragal amul doom jooju su màggoon rek jinne yi doomu aadama yi jinne yi balaa dina tukki ndax sobe yi dafa fees baayam ci jinne yi la bokk yaayam ci jinne yi la bokk baayam rëbb la woon rëbb yaayam mu jinne yi rafet mu sey moom gis ko bërëb yi bërëb yi nga xam ne cosaanam ci jinne la bàyyi ko bu xëyre Souleymane ni yéen ci jinne yi suñ juree doom jinne yi doo fi ngeen gis ne seexal doomu aadama mu ko delloo la jinne yi doon dal wala ko daal kon naa yónni ni daa sama dañu ngi sama daa aw mbokk seen soxla am soxla am na dem leen di ubbi daa ko defal leen yàlla jàmm tey sa am la fekk ñoom bëri xaar ñaari kuréel yàq si moom danañu xool ci jinne dañu ne ñu dem ñoom ñu weesu xaaral wax dëgg yaa xam ne yéen it sama li man di daal te saa ji ma gën a yàkkamti di sa yéex ci mbugal xabaar ak di di def yërmande yàlla. lawlaa ba tax yoonu seen yoon bawla laa daal ku bëri ku amul dëgg yërëm de xaaral ñu naan istayaar naa gaafu nanu di ko ci yow yonent bi pour ñu am maaka ak ñu ànd ak yow de ñu ne yonent bi yow sax na ngaa ay gaaf ba nga seen ñebe xëy la. taw bi fekkoon ñu ngi fi alors yàlla taxawaay fu mu gaaf leen indi waaye ñu nekk wax yàlla parce que am na yéen xaw ma nu mu gën pour que ñoom ñoom jafe na su leen def yéen a su ne gaaf bu dëgg de waaw yàlla na si jaam yi ci ñu wax ay wax su ko soobee rek waxtaan nekkoon na si Madina di jëm jëndi la ci Samoda ci Fatou Rassin juróom-ñaar ci góor fekk na dëkk ba am na juróom-ñaar ci góor yoo xam ne. ay yàqkat yi suuf lañ loolu taxaw ne moo baaxul ñu ne bu njëkk ñu jënd juróom-ñeenti góor ñu yàq ko fa génne léegi nag kër bu nekk mën naa am juróom-ñeenti góor ñu am fa def wala wala teewee na jiwu. xaaral bi ma xam ne fa xaar ko moom jëndee billaay ci yàlla danu béy sànnaroo wala ay danu xalaat ko moom yonent bi waaye loolu ñoom su ma a xoolal ma topp dama wax di war ñu ñëw wala dana am. maa koy naa fekke wu ñu mu la gaal yi àll bi ñoom de ñu daal di def saxe nag dinañ mbëri ba ci Pango Saalum ñu ngi rey ko rey boo xam ne dañuy dañuy wax ne ñun dañ ba mu ñaare ko ñun fekke wuñ ko. woy naa nag ñu ngi xaar ko la woy dëgg lañ def ba makaroo dañ saxe makaram saxe ñu def seen saxe bu gaaw ak Saalum ba makar naa suñ saxe ñu yàlla makaram saxe man yàlla it ma ne sama saxe rek wow ñoom laay xamuñu de. kon su feebar teewul ka am na gànnaaw ba su ma tëjee mu jot pexe seen seen pexe lu mu mujj dinaa la gërëm tam war naa am xaral ma ne ma xaw ma ak seen ak ma ne dugub boole rek ñu daal di pare ñoom juróom-ñaar ñu bëgg a xaaral saa yow daal di tàggoo rek ñu tukki tàggoo ci biir bëccëg daal di fàq seen bagage rek donc béy moom waaw ñu ngi lay tukki na kër gi leen daal di leen jël seen biir ñu tukki waaw bitim réew. loolu dana dama dem ba ca àll ba ñu seet awa aw doj woo xam ne am xunta nga ca ronam ñu dugg ba di nëbbu danañ nëbbu ci xunta yi ñu duggee ñu delluwaat ci dëkk ba rek taajo su ko defee bo jëm jaar ci xunta yi boole ne waaw ñuy wax su ko rey ñu ne ñun fekkewuñ ko fekkoon nañu ñu tëkki dañ fanaanee ci xunta ma yàlla wàcc dafa ci seen kaw ñoom ñu far dee ko ba ci dëgg ne bu ñu tuuma ay ñu ne seen nañu xaawee ba ñu ñëwee seen tëgg yi bàyyi woon gannaaw nañu ngay tukki delluwaat ci tëgg yi bi maa xelal moom ci saa si leen di seen gërëm di leen di daal di gërëm naka la ñu nekk rek de daal di xelal ñoom dafa am lu ñu yàlla lu ñu yàlla moom la ñu gërëm xam ne waaye am na maa doon mos a dëgg ñoom ñoo amoon gëm nañu saa réew te ñun ci ñu ne rek lañ waxtaan ak suñu nekkee saxoon dara dara dara wala doon jàngatam solo si loo xaaral ba mu waxee te xaw ma ñu ne ñu gëm ñu ak saa sama da ngeen gis alfaare si sa lool waaye am suñu da ngeen gis lool da ngeen gis suñu da ngeen jëloon suñu ñenn ñaari jëloon ñenn ñi ay nakum naka yéen la taatuma da ngeen di toll ci àll góor ña saa waxtaan ci bànneex ñu ñëw ñu saa yoo ci jigéen ngeen bàyyi ci jigéen ñi dem di laal góor ñi ban tey am ngeen xaw ma ñu ngeen te ñëw na ngeen da ngeen yore waa seen mu dem gudde da ngeen xamul li mu ci ci yéen de mooy alkare de allahu salli ala sallim Allahumma salli ala ba nga xam ne ca dëgg-dëgg yàlla dañ ko xamante ne dëgg-dëgg la. kon kon yàlla ko kon ñu doon rek ñu ngi fan yàlla. kon ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di gërëm yàlla ci biir. donc ñu ngi leen di gërëm yàlla. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ولا يهدي إلا صراطك المستقيم ولا تهدي إلا الصبر وبعد وبين ورضي الله

moom ñu koy topp ñoom ñu bañ a laal góor gi dugg. Fane Dieng awa te mu ngi ko waa Ndeo am na ñoom ñu dem ja abdoulaye ah, ah. defal nañ ko ñoom xaalis dina coow def ñu ko bugal ma de lu mooy jabaram jëme waaye dafa kooku moom dafa mut yoo dafa naa tam tawam xale ba nga doon taw yàlla taw ci ñoom ay bëri yoo xam ne ma nga bàyyi ko jëf jiw parce que ah bon na masalu moom day na taw bi ñu wàññi ñu bañ leen. taw bi yéen ñëwee ka bon ak taw yooyu ci yoon yàlla loo de dañoo safaan xëy na yàlla ga yàlla ñu ngi sant àdduna def góor ñi def jigéen ñi def dëkk def jabar ñi ci mën a bàyyi ko seen diggante ñoom ñu wàcc loolu dem ci bànneexu bànneex ci góor. nga xam ne loolu ngir suuf si dafa ko moo tax yàlla itam waaw tawal tawal leen taw rek ba noppi benn seen dëkkee ci biir ñoom ñëpp ci seen dëkkee yóbbu ko ba ca asamaan mu wër ba dugg dafa dafa rewoon kaw dafa rewoon kaw pare suuf dafa rewoon suuf pare kaw de ñoom ñooy gën a xale ñoom waaw dëkk moo tax a gëj rek pour waxal yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah. billahi ñaan na yàlla ci arab bu wér réere santal yàlla nag bi nga xamee ne arab nañu yéefari njëkkee ndax arab bu yéefari njëkkee moo takkale arab bu yéefari tey de wa salaamun mucc ala ibadi aji nekk rek ci jaam yi ala ci ne safatal na mu gën de loolu jëm ci mboolem jaam yàlla yi nga xam ne yàlla tànn na leen ah mbaaw yàlla xeer moo gën am maa ko fi ko na am na da ngeen bokkaale ko yéen a ngi jaamu xërëm moo jaamu yàlla gën am jaamu xërëm a gën xam nañ ne jaamu yàlla gën ci ña koy jaamu de ndax jaamu xërëm moom amul njëriñ bañ ko amul lor yàlla nag moom ku ko jaamu teral la ku ko jaamu mu bugal la su ko boobee ñu jaamu ko am nañ xalaat te digg na mu sama laaj yàlla sama juróom yàlla wala sama juróom yàlla waaye mu rafetlu wàcce la ñu ñëwee ñu ne sama république asamaan maa taw Fane daal di ñu ci faa Fane ba naa taw ñu a say projet saa ko bëgg ci ñu borom saa rek yàlla ñu ngi leen asamaan suuf wàcce leen taw bi taw bi ñu jëlee ay tool yu rafet ba noppi maa leen wóoree ñu bàyyi ko ca tool day ñëw di dund ci ngëngën yi seen jur gi di dund ci mërmër mi maa kaana nekkul lakum yéen a am suñ ko doon ngeen saxal sajara yaram yële xam ngeen ne garab yi yàlla saxal pour pour yàlla mënu ko saxal de yéen mën ngeen a saxal garab de ñu saxal garab yi saxal gàncax gi kooku moo yéen ñu jaamu ko dee ci keneen de ay yaawuñ ndax yàlla. maanaam daal aji nekk na ànd ak yàlla ndax jërëm yàlla nekk na di ànd ak yàlla maanaam déedéet rek ba tey ñun ñoom xaw ma aw dañuy yaatu dañuy dañuy bokkale yàlla de ñoom nag dañuy bokk takkal yàlla bokkaale de ñun kenn suñ ko xamalee amoon jaara ak ak bind nawu lor na suuf amoon jaara ak ak bind nawu lor na suuf xalaat mu ci saxuwaay yàlla ñu ngi bindal suuf def ko mu ci saxuwaay nga xam ne du jaaree yéen ba ci gaal yi ci kaw géej kan mooy suuf naka gaal yi rek la ci kaw géej la tegu su ko defee mu ñëw doon leen seen dund ndox mu mu samp ko ci bés juróom benn téeméeri junne ci ay bés moom la sam def waaw moom taxaw du ci yëngatu wa jaara sam def xilaala ci diggante ci diggante seen anhaaran ay yoon mu dawal ay yoon yoo xam ne ci seen ñi naan léeg-léeg ñu dugg waaw ak dut moom ak digle yàlla mi nga xam ne moo leen defal suuf sàkk ko mu di ak taxawaay mu bënna bënnal yoon yi neexal ndox mi ngeen di ko naan wajaana tam def laa ñëw ko rawaasi ay doj mu sàkk daj yoo xam ne ñoom la sant suuf def nañ suuf wajaana tam def bayal baax nañu ci ñebe daal di jéeg ak sama aji ci bëri ci kattanam géej gu neex ak géej gu naqari bi boo demee bañ ko tolloo dara du ko suñu diggante la mooy kàddu yàlla loolu yàlla yaa ngi géej gu weex bi du dem jaxasoo géej géej gu neex géej gu neex bi jaxasoo ñëpp ngir jëf xorom nga ay daaw géej gu maanaam ànd ak yàlla de xam ngeen ni géej yàlla ji ànd ak yàlla nekk fi de su fekkoon ni géej yàlla am na loolu nekk de ba bay ak solo mu dem di bay seen laay dama la xamu ñu de waaye ñu gën a bëri ci géej gi daal amul xam-xam de adduna yëpp yàlla moo leen ko jox loolu alaxira moom kenn xëccoo ko moom kon nag ndax war nañu ko jaamu kenn ku dul moom loolu adduna jabar ju tuub di dëppoog yow lu rafet soo ko xoolee mu dégloo la soo ko digalee mu topp la soo xaddoo mu wattu sa gannaaw kër gu yaatu ak waruwaay bu gaaw loolu moo moo gën ci xéwal àddina bi nekk na ci pexe nit mu am jabar ju ñëw doo xam ne su ko xoolee kontaan su ko digalee mu topp ndigalam su fàddoo mu war ko gënaawam la ak doom ju ci topp wajut lu ko war ci digal mu def ak ay mbokk yu dëppoo yow benn wuute bañ a dox sa diggante say mbokk ak dëkkandoo yu ñu de yu yu dimbalante yow ci topp yàlla ak sa wërsëg nekk ci sa dëkk de yàlla bu ñu jëfee wërsëg yi daf ko sànni rek am na ñu seen wërsëg dafa dal ci suñu dëkk yéen di jëf di wut ci seen wërsëg am na ñu seen wërsëg wërsëg dafa tasaaroo ci ak yéen de fu mu mën a nekk rek fa mu dem ba fekk ko waaye ku sa jabar yiw sa doom nangu laa topp say mbokk d'accord ak yow say dëkkandoo yiw sa wërsëg nekk ci sa dëkk boo ko wër sa jaaree am man am man yu jiwu ak dana nangu nangu al mustara ñaana kuy loroo yaakaar dem ñaan na mu ko yàlla mi nga xam ne bu jaamam loroo ñu jël ba loxo ñaan ko. mooy nangu ñaan googa wala ci bu gëm ni tartar ci moom bu fekkee dafa doon mujj ci tartar mu tegg ko tartar ba fekkee dafa doon ñaan mu may ko doon ko doon ñaan du kooku mooy yàlla jaamu ko kooku mooy yàlla ne foo mën a nekk ci àdduna boo jàppee dellu ci sa borom dégg ko say loxo ñaan ko mu mu muñ la sa jàppale rek kooku moo tere ñu jaamu ko. tey ñu waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ne ubbi bari ne dunyaakum salaasun mu ne soxla nañu ci seen àddina ci ñetti yëpp. ani saaw ba ci bokk na ko ani ci salaat mu ne àddina ci ñeent ci bëgg ak dëkk ak xolam bu sedd ci julli jigéen saara saar bi ci yàlla feeñal ñu di ko fàttali taaral yàlla ba loolu la ko bëggee. bés bi taxaw bi muy taxaw mu laaj tey taxaw bi neex rek lañ ko bëgg muy xet bu bon waaye ñooy def na ne xolam bu set na ci julli waxul ne jullee setal xolam kat dafa wax ne xol bu set daal ci julli dafay amee. nit la muy am bu nekkee ci julli ci jokkoo borom ak sell ak waxtoom loolu rek mooy xolam bu set ci àddina yàgg loolu la yoroon suñu bëgg ci àddina Abubakar ne waaye naa yaakaar ni bii bu bëgg dee min dunyaakum Abubakar yi ne bëgg na yàlla nasalu ilaa wajhi wa infaqu maali alayka sajjinatu bayna yadayka mu ne moom dundle xool xool kanamam yonent bi rek la bëgg ci ak toog ci kanamam ak dundle alalam yëpp moom moom àdduna yooyu loolu la ci bëgg ci yonent bi toog ci kanamam dundle alalam ci moom rek Omar ne ma it bëgg naa ci àdduna yëpp lu Omar ne moom yëpp yëpp la bëgg wala tu awliya illaa wa muharabatu a'daa illaa wa iqaamatu huduud illaa Omar ne moom yëpp yëpp la bëgg ci àdduna di dimbalante wali yàlla yi di xeex ak noonu yàlla yi di taxawal jëfin yàlla yi rek Usmaan ne wa ana hubbu ilayhim min duniyakum salaasun Usmaan ne ifshaa'u salaam wa iqaamu ta'aam wasalaatu bi léegi woon naa suñu yaram maa ngi moom loolu la bëgg te ci warat mayoo ak léeg-léeg ñam ci biir guddi gannaaw bu ñu leen rawee loolu la ñu ko dinaa di ne waa naa bu ñu leen di yàqu faraasul ab barbu bi say bi wasaw bi say bi wasu mooy ikraamu fay moom yàq yëpp la bëgg taw jaar leen ci yoonu yàlla ci waxtu mbooyo ak Thierno Kante Oumar Ngane la woon ak ñi ñu ñàkk yëpp mbir mi man comme béy léegi ñu jaaxum saa suuf mbir mi moom ñetti yëpp la bëgg mbir mi wàllu yàlla yi lépp li ko wax yàlla bi ak xet bi ay miskin def jibril fàddu dellu fii yàlla yi dana ko gën a yàq yëpp su gën a ca waxtaan la sanga mu dekkal ko ilay tudd borom Makka nangu wax loolu itam xam nañ ne xam la ndax fa tegtal yi tegtale na ko ba taxaw na waman yarzuqhu ak dana wërsëgal min as-samaa'i tukkee ci asamaan wala nekk suuf ak ci wërsëgal taw bi bàyyi ko ci kaw ak gàncax gi bàyyi ko ci suuf de ay laalum déet buur maa laa ànd ak yàlla de nga xam keneen ku def loolu moom de boona kenn wa keneen xëy wut ak jaamul mooy moom. loo xam aatoo indi leen burhaanakum lay seen in kuntum dem nag yéen saadiqiina nag yooyu dëggal de indi leen seen i laay nag yéen yàlla moom wax na layam yéen ñu wax ne yàlla jëlee nañu fi nag indi leen lay ñu dégg amul lay de moom rek a def li nga xam ne tudd tuddoon nañu ko kon nag moom rek a ñu jaamu ko de kudur moom bindul dara kon nag kudur moom yow sax jaamu de dina ko sonal nga ñu wax ñu kañ pencam yàlla taxaw. mu ne kul waxal laa yaalamu xam ci man ci samawaat ñenn ci asamaan juróom yaar wala lay suuri juróom yaar ci malaayika ci doomu adama alxayba faddu di leen daawan dara yàlla wamaaye sorono xam ci ñu ayaama yomasolo wax wa def na dekkal leen mboolem mbindeef yàlla yépp yi ci asamaan ak suuf kenn xamu ci xaybu boobu ñuy laaj lu mooy yàlla rek rek waaye kay ñuy dekki boobu yàlla rek ko xam de xaybu juróomi xaybu la benn xaybu bi kenn xamu ko lu mooy yàlla de xaybu goo xam ne fàddu na la yow jaam bi waaye mi ngi ci kaw suuf boo ko xàgg ca jàppañ na la ni ci nit la fàddu wala dëkk bu la fàddu ndakaaru fi nekk xaybu la ci yow waaye mën ngaa dugg ci oto yi léegi balaa ngoon a jot nga janoog ndakaaru boobu xaybu moom ñu nga ko sa mooy xay bu gu nekk ci suuf Makka nga sori mën ngaa dugg avion léegi ba janoog moom loolu mooy xay bu xam ne xay bu gu nekk ci kaw suuf nga nga la de ak xay bu gu nekk ci asamaan ba tey na ci xàgg xam-xam yaa ci asamaan xam-xam biddiw yëf yëf kooku soo ko xam loo rek réeroon na la waaye yaa xam la dal li xam yooyu yaari xay bu jàppandi jaam bi mu àgg ca ab na ci asamaan ak te jaam bi mën naa bëre ba àgg mooy li yàlla nëbb mbooti wéetam ak xamam ñu sa jëmm ji yow nit asamaan ak suuf xamuloo waaye mën ngaa soobu te yàlla huñ ñi lëg nga gis li yàlla denc ci yow ci mbooti tawhidam ak mbooti xam-xamam ak li denc ci asamaan ak suuf sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq boobu xay bu itam man nga caa waaye gannaaw jihaad ak soobu de ak àndaale sëriñ bu mat boobu xay bu ñetteel baago ak beneen boo xam ne ñu ci asamaan ak yàlla rek ko jago moom rek a mën a àggale jaam bi ci xam ko mooy xay bi nekk ci tudd yàlla yi wa allama aadama al asmaa kullaha summa raddahu ala al malaa'ikati fa qaala anbi'uunii bi asmaa'i haa'ulaa'i qaaluu subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa kon ko xamalee aadama lu mu wax alam aqul lakum annii a'lamu ghayba samaawaati wal ardi xay bu nga xam ne min ci tudd yàlla yi li yàlla denc ci asxaar nag ci turam yi loolu yàlla rek jago boobu xam-xam xamal na ko Adama te malaaka yi xamuñ ko looloo tax Adama gën malaaka yi loolu rek tegtal ci ne Adama moo gën malaaka yi rek xam na xay bu bi nekk ci yàlla yi te ñoom malaayika yi nëbb nañ leen ko def loolaa ko may xilaafa ak beneen xay bu boo xam ne yàlla rek ko jagoo ak yonent bu mu ko jagle alimul xaybi falaa yuzhiru ala xaybihi ahadan illaa man irtadaa min rasuulin xay bu bi nga xam nag ne mu nga ca wàlla waaw xam-xami yàlla yi aarif yi amoon ci seen tarbiya kooku moom mu ne jagle na ko yonent yi rek yooyu xay bu yëpp doomu adama yi ak mbindeef yi àgg nañ ca benn xay bu boo xam nag ne yàlla rek ko jagoot kenn du ko xam mooy kañ la pencam yàlla taxaw de xaajab juróomeelu boobu rek la yàlla jagoo alimul xay bi yàlla mooy aji xam pencam yàlla wala yàlla mu xam ci man ci sama waat ñeneen ci asmaan juróom wala nekk ci juróom yaar al xay ba fas gu gaaw moom pencam yàlla dallaaw ndax yàlla waaye xam waaye xam def na dekkal de bal bayit is daaraka ilmuhum bil aaxirati bal bu jafe si day doon firi ko firi ko de bal bayit is daaraka ilmuhum bil nañu alaaxira de mboolem nañu alaaxira kañ lay ñëw ci xeeri jaam yi nga xam ji yépp mooy ànd ñu taal sof ñu benn firi bari daara ka yamum fi laaxirati ak fi aydihim ak barab naa ala asaanihim ñooy feel yi jaame yi nga xam ne waaw ji jëf benn baat la bari daara ka yamum fi laaxirati réere nañ alaaxira rek bal bay lum ñoom ñu sàkk nii way nekk lañ ci sikk rek minaa ci moom bal bay um ñoom amoon way si maxraj minaa ci minaa ci alaaxira rek waxaala wax na la si ñaa ñett fa rawee dinañu juree di dekki ay saa kunaan dem nekk nañ turaaban di suuf wa abaawuna ak baay sunu ay noona ka nun la muxrajoona ñu génn lañ ñu fukki ci suñuy bàmmeelal suñ dee ba sunu yàlla mën ñu doon nekk ci nit laqad wuxin naa ñu day dee def nanu aafaa ji la bekki naa nun wa abaawuna ak baay sunu rek te suñuy maam ba tey ñuy wax dekki waaye daal gisaguñu dekki min xaw lu jël jëkk inaa saa dee di dee laa saa si la la dee bari mari maam dëgg waaye dëkk bi dëgg ay ay mari maam la yuñ fekk rek waaye ku dee ba furux kenn mënatu ko dekkal de bul waxal kiiroo dox leen di lar li ci suuf kon su root leen kay fa kalma kay na kana soo su mu jiriina mu jëg way wedd ñaa laaxira de na nga dox ci suuf nag te seet ñi ko doon weddi bu njëkk lu doon seen ak mujj de seen ak mujj mooy ala ku nañ de ñu koy weddi tey itam di nga ba pare dañuy dañuy alagu rek wala taxul bul jàpp xale yi ñoom wala taxul bul nag la def ci ci ñu am ko ñu ko ñu fexe ko rek loolu def la yeneen tudde fexe yi lay fexeel yépp bu ko xaale bu ko geesu bu nit yoo sax seen nit man yàlla maa lay dimbali ci ñoom de ñoom nag fa yàgg yàgg dañuy alagu rek wa yaqulun danañu wax mata salwa kañ bi la doon ci dekk ñu dem nekk yoon fa ñu am waaye kañ jëm yàlla bi Muhammad wax rek dëgg la kañ la kañ la ñëw loxo afa attan na yàlla an yakkoona bu nekkat afa attan na an yakkoona bu nekkat radi na la kum ñee leen baabu la fii lenn laa la fajinoon da ngeen yàkkamti ko de la xam yéen a ngi yàkkamti mbugal am na ci lu jege ci yéen Badar ba nga xam ne danañ leen waaye te ku sa sa kër jëm yàlla taxaw na yow kër jëm yàlla ñett la bu ndaw ak bu digg bu bi mooy sa dee ku dee sa kër jëm yàlla taxaw na ku dee sa àdduna na ci dund yow jeexal nga ci digg doomu mooy ñëpp dee bu mag ba mooy bu ñëpp dee way nga rafet naka borom fan fan li mu borom gënee la arna ci ñu bay ñu xem bu mi wala ci nañ dina ko sama dund ko bëri gën la ko ko ci ko wala dal yi xem bu gën mi day xam ne su ma gëstu mën naa ma nga la ci yàlla e for makka ñoom réer nañ loolu de way nga rafet naka borom mu dana mu xam ma ko ci na dana na bu ko su xol seen wa maa yu naa la dañuy feeñal ko ci seen lamiñ de waan xaaraa ibatin jël aji fardu ci samaan ci asamaan wala te suuf illaa fi kitaabin ndara aji nekk la ci mu bind bu dee aji te mooy lawi noo foofu amul dara lu fardu taaj du taaj njigéenal taaj waaw bala xaal la ci day wax ne fulaan fekk na du taaj njigéenal bala xaal la waaw mooy taaj yi de lépp lu fardu ci asamaan ak suuf lu mu mën a doon ñoo ko bind ci lawhil mahfuz de inna haazal qur'aan naka ji daal qur'aan yaqussu dana mu solo ala bani israila ci bani israila ñu jamonoonte yonent ba ak sara lëri gën ci bëri daal lahum ñoom ndax bari ko dana ñu wute ci ci moom de am nga alquran dafay nettali xisa yi dëkk ñu ñoom jàngoon nañ téere yi jëkkee ba am na ci xisa yoo xam ne am na ci ñu xamoon am na ci ñu leen doon daanañ ci werante te alquran ñëw nag moom leeral ko ca kanam nga xam ne noonu la tabeewoon de ñoom ñu jëriñoo ko way na wona kam dan aji la su ko digle wala sun teyama le di mo ñu ñaan do ñu def ndax ñoo koy jagoo dina rabbaka naka di dana mo atte mbay na mu digal seen ca naka ku dul ñoom de mbindeef yëpp yàlla dana leen atte pencam yàlla yokku mi ca maandoom ga de bu maandu lay atte seen diggante du du yokk ñaaw te fi kenn du de woo woo moom moom mooy aji not ci nguuram alhalimu moom mooy aji xam de fa tawakkal dëgërlul yow yonent bi alallahi ci yàlla na nga sukkandiku rek yow ci sa borom di nekk nag yow al xaq yaa ngi nekk nga ji dëgg al mubin nga daa ji bidde yow yaa ci dëgg bu wóor soo yowoo sukkandiku ci yàlla de koo xaram daal na mujj ak mujj yow la ñuy xel yow la yàlla dimbale ndax yaa nekk ci dëgg de daal di léer léeral léefar yi innaka naka yow laa tusmi'u dégguloo tuddee am na taaway dee xéefar ab niiw la jaay di leen ngay dund itam ab niiw la rek ku xam dee itam mu ngay dund ñoom ñu ngi nii taxaw di dem ak a dikk waaye ay niiw lañ mën la mën la leen a déggloo de jëmmi doomu aadama su coroo génnee jëmm ja yàqu na ku gën a baax ci moom mooy kay dem robi de balaa nëb saxe ci suñ kanam de waaye su dee soo ko wëccoon balaa ñetti fan rek mu soppeeku dëkk waaw ak ay sax li ko cox ci coxte kooku ku baax ci moom kay dem rek tuuri ko ci suuf suturan ko balaa looloo feeñ moom su fekkee nag ni roxoo nga ca xel nekku ci muy soppaniku soppaniku dof mooy ku jinne jàpp am na roxo te xel xel mooy jubal nit ba xam li mu war a def ak li mu wax ak bañ a wax su fekkee nit jëmmi nit ci roxo bu gën a jëlee xel nekku ci kooku moo di dof li ca gën dem jëng rek li ca xel duggee rek xel ma moo koy jubal xel mi itam soo xamee ne xam yàlla nekku ca moom itam mi ngi mel ni comme muñ suul rek mu réer su ci xam yàlla nekkee nag mu soog a nekk nit ku mat de moo tax xam yàlla mooy roxo roxo roxo ñi nga xam ñi nga xam nag ne wéet nañ ci roxo yooyu yëpp wéet nañ ci roxo xam yàlla wéet nañ ci roxo xel wéet nañ ci roxo dund dunduñ sax ay niw lañ moo tax yàlla tudd leen ay niw de wala tudd woo jëgg sunu way tax doon wate ku tax nan la ko wow mukk ba mu dégg li ngay wax waaw loolu dem def nañu bët bi ngeen di mun jënd daf def sax bu la xasee jox gannaaw mën ngaa soo soo soo soo ba mu dégg rek de wa ma anta jël yow yaa dina am yi ngay aji bi mooy seen réer seen musul maxa mën na leen a jubal sa mooy yéefari de il faut que ngay dégg de dinaa jaa xuraan moom comme ñoom muslimu ne mën laa déggloo mukk yéefar ndax dox dox la dox la si maxaaya niiw mën a déggal mooy ku gëm ku gëm yàlla nag kooku mooy ki nga xam ne mën naa mën naa mën naa wéetal mën naa yàlla de moo tax si bi ñàkk ay bët si maxa ci xol la nekk dafa inna la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur wa idha waqa'a al qawlu baatam mbugal la a ci ñoom ne yàlla waa bëgg ci àdduna si nga xam ne lam na moon ci yéefar yi dina war na ci tukki gi suuf tukka li mu njëkk noonu waxe leen ne balaa dina tukki ngaara ba dana génn muy doomi gëlëm ak kaar dañ la doon waaw dana génn di wax ak ñi wax yaaram yi sax rek mooy yëgle ne tëj nañ bunta tuubee ku tuuba gu gën ba léegi waaw soo yeboo bul tuub yàlla dootu tuub gannaaw tuub ma nga jafe jant bay sooye bët bu set ku a tuub na tuub waaw yaa ngi tuub la tuub boo xamee yàlla bëgg naa tukkal àddina nag ñu tëj bunta tuub gëlëm ak saali wóoru mooy wër ci àddina si yëgle ko ñu tëj nañ bunta tuub ku ku tuubu doon ba léegi boo yeboo bul tuubati yàlla dootu nangu tuub ina naa fa naka xeexoor màkka kaanu nekkoon nañu laa noonu diim bi aat naa ci alxuraan sunu de kéefaru Makka gëmuñu woon alxuraan ndax gëmuñu de bu keroogee nag a naxturu des ba dana fang lu xeet bu nekk sang leen doon réeral ñu jëkk na indi boobu ñoom ñoo soxna waaye def na boole leen de ñu boole leen seen njël beneen seen ñëpp <coughs> ñoom ñu leen doon topp sang yaa seen way suufee ñu boole leen mang leen day <coughs> dugal leen safara après ça jaaroo ba dem di gën nañu barab day jëm yàlla <coughs> xaala wax yàlla parce que da tum wet ngeen ak yéen yàlla def dafa doon fii gaa ci ci kaw te sama wala fii doo doon jëmu leen gaa ci ma ngeen mën ci xam-xam ngeen doon weddi lu ngeen xamul. amaa gaa kuntum amaa sax ana lan laa kuntum ngeen nekkoon tàmm doon doon jëf ko de lan ngeen doon jëf nag te lañ leen digaloon waxaata tabbi alxawlu baatab mbugal baa leen ci ñoom bi maa sala moo ci kaw si bakkaari seen ngaa yàlla de su ko baatam mbugal ba kii laam laana jaanoo dal di tabbi ñoom te ñoo ko def boobu ñoom laa yante kono wax de kenn amu ci lay nag way wax wedam lañuy def dafay dugal leen safara alam yaraw ndax gisuñu anaa naka nun jaam naa bind lay la guddi li yëpp noonu dinañu noppalu fii ci moom li yàlla leen bindal guddi gi ngeen di noppaloo wanaara bëccëg mu piram waaji gis loo mu def bëccëg mu leen gis loo ba ngeen mën a soppandiku la aa buñ ko tooyee ñu ko tooyee kattanal buur loolu ñu ne ñu gërëm ñoom ñu gërëm ñu gëm leen. jafe na ne aw tuut ndax ñoo koy jëriñoo wutali xeet ak ñoom duñ ko jëriñoo rek waaye wu ma leen foofu des ba def na wan histoire jëpp ne yàlla fasoo naa jeexal àddina nag mu ne Israafil wala bu ko dina ñëpp dee man ci sama waat yi ñu nekk ci asamaan juróom-yaar man ci la léegi ñu rek. bukk la waaw ab béjjën la boo xam ne yàlla na ko bind sàkkal koy bën bën yu xam ak ay yi ba yàlla bindee Israfil ba tey noonu la ci béjjën ba rek di déglu ñu ne ko walal bés ñu ko ne walal bukk dina teel a dina jeex mu wal ko waaw ñëpp dee àndoo asamaan ak suuf ñu ko ñu suuf ñëpp dee àndoo benn illaa man saa na rek soob na ko lu may yàlla ba rek ñi yàlla torob ñu ne ñan la ñu ne way sëy yi nga xam ne yàlla na ne ayaa inda rabbi ñu ne xurul yi ñi nga xam ne ak bëkk na ñi nga xam ne ci aljana ñoom duñ ñoom duñ dee ñu ne Jibril ak Mikaayil ak Israafil ak malakul mawti waaw ñoom la yàlla na mu de Jibril mooy moom la yàlla wóolu ci wayu gi Mikaayil moom la yàlla dénk wërsëg mboolem mbindeef malakul mawti mooy faas roho ku bëgg ku ku ku ku digam jeex Israfil nag moom mooy wal bukk bi àdduna tukki gannaaw ñeneen fukk mu walaat ko ñëpp a dekki bés bu yàlla bëggee tukkal àdduna ne Israfil da wal bukk bi de mu wal bukk bi ñëpp dee lu may yàlla soob mooy ñoom ñeneen si kilifa malaaka yi Jibril Mikaayil Israafil ak malakul mawti de bu ko defee yàlla daal ne malakul mawti yow laa wax ci doon roxo ñi nga di leen xaar ana ku def mu ne ko mbooleem ñi asamaan ak ñi suuf ñëpp dee nañ de lu mooy Jibril ak Mikaayil ak Israafil ak jaam bu dox di ak jëmm bi tedd ji de mu ne kon gouverneur mi kaay wërsëg yi ñu def laa ko jël kon kenn du def ñu wërsëgal de tëdd malakul moo fi daal di ngab rawar mi kaay ku def léegi jibril moo fi def ak israfil ak jàmp doole léegi jëm ji tëdd bi mu ne ngab rawar israfil mu ngab rawar israfil ku def jàmp doole jibril ak jàmp doole rek ak jëm ju mag yi mu ne ngab rawar jibril ñu def rawab Jibril ku def mu ne ko léegi deewal man damay dund te duma dee mukk de mu ne mu seet ndax desul wër asamaan ak suuf lamb géej yooyu yëpp jënd ci ñu gis dara waaw su ko defee yàlla ne ko deewal mu dee rek ñoom ñaan ñooñu ñooñu jëndee rek dañoo jëkk a def gannaaw ay saa ñu dekkalaat leen de. kullum képp ci mbindeef yi ah soo gisee lañ yàlla daa xëy na mbir mi dina toroxal de keroog mboolem mbindeef yëpp daañu teew ci seen kanam borom waaw te di ko toroxal de wasaraay ji sànga ak jibaala doj yi sax bu baax dafa jàpp leen jaamil fa ñuy doon taxaw waaye yëpp ñoom tamuru dinañ ngay maral saa bi jëm yeeg nii de doj yi sax dañ leen di fang ñu jëm kër jëm yàlla da nga seen doj yu rëy ngay dox dox bu gaaw waaye rëy dafa tax nga def na ndax sax dañoo taxaw fekk ñu ne mu sunu laay jëfi yàlla lëfi yàlla bi nga xam ne ak xanaa xarañe na mu ku lëfeen lépp lëf de loolu mooy jëfi yàlla ki nga xam ne lépp lëf moo ko xarañe dina war a nekk moom abdi waji xam na mu ñëwa dafa man jaa ak di kanam bi hasanati ilaa ilaa illallah loolu la ko jaal firee ci pencam yàlla wala wa na ko xayrun ab yool ñu naa ko fekk moom de képp koo xam ne tey ci giroon na baatal laa yàlla dana ko jox yoola waaw loola nga xam ne moom la jëfoon moo tax de lu gën a mat mooy xasanatu ñu firee ko fi wu mën a doon nga xam ne laa ilaaha illallaa moom yëpp fi wu jaam mën a def yàlla dana ko fay te benn bu nekk fukki la ko yàlla fayee naka la dayoon ca saaru la saaru dana man jaa bil hasanati falahu asru amsaalihaa yàlla benn fukki la cay fay yàlla bind jaam bi jaam bu gëm yàlla nag su fekkee ni def lu bon te defu yàlla du ko ko su xittee def lu bon def ko ñu bind ko boo xamee ne malaaka mi wattu jaam bi raqib ak atid raqib mooy buur bi mooy bind yiw yi atid mooy bind safaani te raqib ci bind jaam bi mooy kilifal bi ci jamono bu defee ñaawteef mu ne ko muñal ko ba xam su baloo yàlla fee juróom benn waxtu su fekkee waxtu bind ko nag mu ne ko bind ko benn yoon suñu suñu mbokk bi def na ko su nit def ko benn yoon ñu bindal ko ne def na ko fukki yoon moo tax yonent ne tos kare ñeel na koo xam ne sàggan na ba ay fukk fukkam xëpp ay benn bennam de wowum ñoom way dikke ñu xiw yow may suñ desab keroog ci pencam yàlla amina na way wóolu lañu ñun façayen suñ tiide ñoom wowum ñoom amina na way wóolu lañu ñun yow may suñ ci tiidam de ñoom daañu wóolu keroog ba ñëpp jax ñoom ñi waa aw xiw mooy cël cëli gëm yàlla juróom ñaar fukk ak juróom ñaar laa ilaha illallah muhammad rasulullah moo ca gën a kawe indi lor gi nekk ci yoon yu ay jullit di jaar moo ca gën a tuuti de waaye fi woo mën a dikke dañ tam yàlla yàlla dana la jox payam de te ñoom ngay loolu gën ñu ñuy jàppale ba man jaa tudd te noonu nag gis yéen a ci bokkaale foofu ba def na dëpp bu jëw ma xar kanam seen ci neeri ca safara de ña nga xam ne dañ doon takkal yàlla bokkaale dañ leen di joñ yàlla ne indi leen ma ci alal la boo xam ne waaw juróom-ñaar ci xarala lay doon ci xarala bu malaaka ñu xew ko ca ba mu ne moom ca fekkee loxo yaa tànk ya tax ko ñu doxal ko kanam ñu jëm safara de ak ci sama ne fay leen ila ma kuntum la rek tey la ngeen nekkoon taxawaloon doon jëf ko rek yàlla ko kenn ku nekk fayal sa jëf ngeen nekkoon taxawaloon doon jëf ko rek yàlla ko kenn ku nekk fayal sa jëfam dama umirtu naka ci gàncax gi ma maa ngi leen si yàlla moo amaat. waaw léegi boromam a la dëkk bii Makka dëkk bi borom dara xam ne xarama xaramal na mu ko def mu man lañ ma digal ak digal nañ naa jaamu yàlla mi nga xam ne mooy borom Makka te mooy ki ko xaramaloon de moo ko xaramal def ko xurum joo xam ne ku dugg Makka daal xam nga kóllëre duñ fa tuur dara ci nit ku fa defee woon kuréel laay doo ko gaar duñ fa tooñ kenn duñ rëbb rabam ya duñ takk nga xam ma kooku xéewal la xam ne. yàlla ko jaglewoon ñooñ Makka rek ci Quraysh fitna yi ci àddina si yépp Makka moom am na jëkkoon rek fitna du ko dugg Dajjaal du ko dugg Yaajuuj ak Maajuuj duñu dugg mu ne yàlla na ne ma naa jaam borom dëkk boobu de na ne Makka yàlla ko xaraamal de doom bi de asamaan yi juróom yaara suuf yi juróom yaara xaraamal Ibrahima fekkoon na yàlla xaraamal ko xeesal te yàlla mi borom makka loolu dafay teraange ci makka kat waaye yàllaay borom lépp la ndax lu nekk moo bind moo ko moom wa umetu digaleef na ma naa kon bu ma nekkat noonu musu ñu ne dafay naa jébbalu yàlla de nangul googu wéetal wéetam de mooy laa ilaaha illaa muhammadu rasulullah de waan adlu ak mooy jàngat alquran alquran de digal na ma itam ne naa jàng alquran ci yéen de yett yëpp moom la yàlla tëralal yonentam nay jaamu yàlla sakkal bañ ko sakkal bokkaale dana ànd ak jullit ñi lépp lu julli ñi na ci nekk danay jàng alxuraan rek alxuraan jàng ko jaamu yàlla la waxuma xam-xam bu ci jële waaye xaraf ci alxuraan am fukki ni yoo xam ne wenn wu nekk moo fadina te duma leen wax kat ne alif laam miim xaraf la dama leen di wax ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la soo jàng alxuraan araf yi rab araf woo konte woo weesu yàlla bind na la ci fukki yoo xam ne benn bu ne weesu araf naa ngi ci biiram dañuy dugg ci àdduna rek dañuy far ko far ko jàng alxuraan jàng alxuraan nag am nay teg yéen na nga laaj sooy jàng alxuraan nga di ko jàng di teewlu maanaa yi ci nekk di ko tontal jàpp ne wax yàlla ngay wax kon yàlla ngay waxal yaa ngi mel waxtaan ak yàlla moo tax doo wax ak keneen feeg koy jàng sooy jàng alxuraan ni waxee la nga tontu ko yàlla na la foo jëm koy sotti sa kanam jëme gannaaw boo xamee ne loolu ndax ñi nga xam ne lami wi jàng gi ak jaam yàlla moom bët yi xool gi muy xool alxuraan ji jaamu yàlla ci moom nopp gi dégg yàlla ci moom loxo bi wan dëgg tey loolu jaamu yàlla ci moom loolu jaamu yàlla ci moom de yow yaa ngi am sa jaamu yàlla ñu lay déglu itam lu dayu li nga xam la ñu am de te daa koy alxuraan ko samee doo waan si doo daal akum turxamu moo tax yàlla ci gën a gën a nay jàng alxuraan de alquran ak hadith li ci nekk wayu la ko yàlla wàcc ci yonent bi sallallahu wa sallam waaye jàng alquran moom jaamu yàlla la hadith nag moom jàng ko sakku xam-xam rek la moom foo di dajewuñ ci ne jàng ko taxabut la alquran nag moom jàng ko taxabut la doon muy muy xam-xam rek noonu lislaam yi xam nañ ne alquran ay sirru lislaam moo tax ñu xeex alxuraan ci mbooleem jàngu yëpp ba léegi amul benn dana gone dana fa jàng ba watta alxuraan hatta xaayara ñaari julli mu jàng ci alxuraan di jàng yeneen na la lay rajo te loolu yëpp daa ngi leen ko tëral not leen ci jàngu yëpp jàngu mottuloo alxuraan amatu ci ndax fekk na taxaw sambar da diggite jëm ca London yëkkati kaamil ñu téere jëlee ak kaaba gale ca Makka yaar yi feeg ñun ci àddina ñun duñu am mukk suñu salu jaar yi nañ xeexal yaar yi de ci lépp lu am ci doole kattan noonu bi xam ne lii suñu kër ñu ngi wax xale bu nekk balaa def dara wattu alxuraan xale bu wattu alxuraan moo tax léegi bu gën a ñëpp réere bu xale yaa ngi ñeenti at dugg lekkool di jàng xam-xam yoo xam njëriñ du wattu alxuraan ci islam rek lay defee bu màggee lu xam-xam ne alxuraan wàcc lu xam lu sariya bu lislaam tëral kooku nga mën a ku mel ni sariya bi jub na mu ma yàqee dina ko dana mu jub dina fii ñaan boppam rek ku jub lépp te mu jub yaa ko moom ku ma ana naka man man mun si naa ji nekk laa jafe waa dañu rek jotoo rek moo waa waxuloo xal alam ba xaaj jënd si ma wan ayaati ay mandargaam fa taarifoona fa taarifoona dara ngeen xam ko de yàlla dina leen wan mandargay kattanam ak ak wéetam ba ngeen xam ko de wan na leen ko seen xarit Badar ba ngeen jàppee rek waaye rey seen sang yëpp nañ jàpp leen malaaka ya feeñ leen di leen dóor ba dee yu ñuul seen i fakkaram seen i dugub de gaa yi ñu dem safara ba maa rabu ko dee borom fa daf leen di yéexee rek waa ba ca waxtu ko soob waaye du neenal mukk yàlla loo mën a def defee ndax eh, gisu ko gis na rek soo defee bakkaar dam leer rek nga defee ndax daf ko neex daf lay jëy rek waaye yàlla moom xam na ne kenn mënu ko kenn mënu ko moo tax dana leen yéexe waaye daal dana yàgg yàgg rek